fil baabi samaaniin ba'dal mi'a wa 'ani an-Nawwaas ibn Sam'aan radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu yu'taa yawmal qiyaamati bil qur'aan yu'taa yawmal qiyaamati bil qur'aani wa ahlihi allaziina kaanuu ya'maluuna bihi fid dunyaa taqdumuhu suuratul baqarati wa aali imraana tuhajjaani an saahibihimaa rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aalaa kon al imaamu al haafidu an-nawawiyu rahimahullah ñëw ci chapitre cent quatre-vingts tool garab numéro cent quatre-vingts ci toolu ñu ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum ubbe woon nañ ko ci jotaay bi ñu génn muy tamit téere bu bees muy kitaabul fadaa'il lii di garab gu njëkk gi di chapitre bu njëkk bi di buntu bu njëkk bi baabu fadli qiraa'atil qur'aan muy bunt bi wax ci ngëneelu jàng alquraan al-aziim ci suñu jotaay bii ñu génn xadis bu njëkk bi moo doon xadis neuf cent quatre-vingt-onze moom lañ gisoon mu ne woonaan abi umamata radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu iqra'u al-qur'aan fa innahu ya'ti yawma al-qiyaamati shafii'an li ashaabihi wa lillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu comme niñ ko yëgle woon mooy xadiisu Seydina an-Nawaas ibn Sam'aana waaye dañuy wax Simaana radiyallahu ta'ala anhu moom nag jiitoon nañu gisoon xadiisam boo fàttele koon xadiis cinq cent quatre-vingt-dix eh, moom eh, gisoon nañ ko foofale moom xadiisu eh, saxaaba bii di an-Nawaas ibn Sam'aan muy xadis boo xam ne daf ko indiwaatoon mooy bi naan al birru xusnul xuluq wal ismu ma xaaka fi nafsik wa karihta an yattali alayhi nnaas xadis boobu indi woon na ko lool baabul wara'i la wa tarku shubuhaat waaye indi woon na ko ci beneen buntu baabu xusnul xuluq foofu la indi woon na ko fa muy xadis six cent vingt-quatre walillahi alhamdu wal minna lii mooy ñetteelu xadis kon ginnaaw bee nga xam ne benn la woon mais da koo répété woon da ko baam woon bii beneen xadis bu wuteeg ginnaaw buñ gisee xadisam bii nii ñuy gis tay insha allah benn xadis kese ko fiy dese mu nekk ca xadis mille huit cent huit insha allahu taala eh, di wax ci mujjug jamono insha allahu taala eh, ak li nga xamante ne mooy mbiru al masih dajjal waaw kon mu ne waanin mu ne waanin te mu ngi jële hadis ci buntu bi ba léegi tey di ko jële ci beneen saxaaba mu yan Nawaas ibn Samaan radiyallahu anhu taalibe la woon ci Yonent mi alayhi salaatu wassalaam annahu qaala nee na mu ne sami'tu dégg naa Rasuulallahi yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu dikke yawmal qiyaama dañuy indi yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba bil qur'aan ci al qur'aan dañ koy teewal wa ahlihi waaye dañuy dikkal ki nga xamante ne mooy waa al qur'aan ñu di teewal leen indi leen ñooy ñan mu ne alladina mooy ña nga xamante ne nii kaanu nekkoon nañ yaamaluuna bihi fi dunya doon jëfe al qur'aan ca àddina allah waaw ñoo ñooy waa ahlul qur'aan waxoon nañ ko bii weesu waaw bu dee jàng kese ngay def waaye moom duma ko doxe ma yow ci ñi ko hijraan nga bokk ñi ko hijru yow ci nga bokk ndax sa yow geneen façon hijru nga def waaw waaw <laughs> mais ki nga xam ne moo koy jëbe kon loolu ngay xam ne ñooñu ñooy ashaabul qur'aan ñi nga xam dañ koy jàng di ko tadabbur di ko nafar di ko settantal ma tadabbur waaw ba pare di ko jëfe seen kem kàttan mu ne kon dañuy teewal alqur'aan teewal waa alqur'aan mooy ñan alladina ña nga xam ne kaanu ya'maluna bihi fi dunya ña nga xam ne ñoo ko doon jëfewam alqur'aan ci àddina jóge jég yi buy ñëw nag taqdumuhu lii nekk ca kanam alqur'aan la cay njëkk a feeñ waaw jiitu leen alqur'aan ci boppam buy ñëw kay ji lay jiitu ci alqur'aan <laughs> mu ne mooy suuratul baqara muy saar bi nga xam ne mooy bu siiw bi al-Baqara la vache nag wi wa Ali Imran ak suuratu Ali Imran ñaar yooyu ñoo nekk ñooy nekk ci kanam tuhajjani an sahibihima di plaider pour ki nga xamante ne di layal ki nga xamante ne mooy seen waay mooy ka leen doon jàng te doon leen jëfe di leen toppatoo di leen jàngale waaw moom suuratul baqara ak suuratu al imran waaw bu dee loo xamante nii lu nar a seen taw ñu ñëw ñaan borom bi mu tinu tinu ñu ñaar mu tinu leen waaw mu ne hadis bi rawahu soloo na ko muslimun al imam muslimu abul husayn rahmatullahi alayhi kon mu ne rawahu muslim al imam muslim moo ko solo laaj mu njëkk bi di njàngat mu njëkk mooy est que moom doon nga ko solo am al imaamu muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhi ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu Ahmad jiitu woon na ko ci waaye bii nag comme dee ñu weesu mais bii keneen moo ci dolli muy al imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullahi ala al jamii waxoon nañ la xadis bi ñu génn dañu fàttale ko bi ñuy tàmbale muy xadis Seydina Abu Umaama al-Bahili ak hadis bi imaamu muslim noonu la leen rangale woon ci sahih bi naka noonu la ko borom Riyad bi tege al imam kon kitaabul masaajid wa ma wa ma wa mawaadi'is salaa baabu fadli qiraa'atil qur'aan wa suuratil baqara foofu la ko al imaamu muslim indi mu ne haddasanaa Ishaaq ibn Mansuur mu nekk ñu netta ko waaye kaw sa jogok mu ne netta la Ishaaq ibn Mansuur di Sa'd ibn Mansur ibn Bahram al-Kawsaj Abu Yaqub at-Tamimi al-Marwazi an-Naysaburi rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana Yazid ibn Abd Rabbih mooy ki nettali mooy xabaar ñu mooy Yazid ibn Abd Rabbih di Yazid ibn Abd Rabbih ñi ne Yazid ibn Abdillah az-Zabidi rahimahullahu ta'ala Abul Fadl al-Mu'adhdhin rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana al-Walid ibn Muslim mu ne kii nettali ma al-Walid ibn Muslim da al-Walid ibn Muslim al-Qurashi Abul Abbas moom Qurashi mawlaahum al-Shaami ad-Dimashqi mawla Bani Umayya rahmatullahi alayhi an Muhammad ibn Muhaajir mu jël ko ci ko ñu naan Muhammad ibn Muhaajir di Muhammad ibn Muhaajir ibn Abi Muslim Diinaar al-Ansaari al-Ashhali mawlaahum ash-Shaami al-Himsi rahmatullahi alayhi an Jubayr ibn Nufayr ah, ah Muhammad ibn Muhajir eh, eh, eh, non dañoo tësale <laughs> Muhammad ibn Muhajir voilà al-Shami al-Himsi al-Ashali rahimahullah an al-Walid ibn Abdirrahman al-Jurashi voilà moom mii lañ sodee moo jëlee ci al-Walid ibn Abdirrahman di al-Walid ibn Abdirrahman al-Jurashi al-Himsi al-Ansari mawlahum az-Zajjaj rahmatullahi alayhi boo seetloo boo seetloo boo génnee al-Kawsaj male rahimahullahu ta'ala mooy ñi ci des mooy càllale waa Shaam la Yazid Abdi Rabbi Hims ah Hims la moom la gaa yi naan Hims Hims ki nga xamante ne nii mooy al-Walid ibn Muslim Dimashq la dëkkoon ak Dimashq yi muy Damas na ko noonu al-Walid Muhajir moom Hims yi Ashari mawlaam ash léegi moom mu jëloon ko al-Walid ibn Abdurrahman al-Jurashi moom Himsi la Himsi la Damashqi Dimashqi la rahmatullahi ala al-jami' anna moom an Jubayr ibn Nufayr moom nag moo ko jëlee ci Jubayr ibn Nufayr moom it Himsi la muy Jubayr ibn Nufayr ibn Malik ibn Amir al-Hadrami Abu Abdurrahman ñi Abu Abdillah ash-Shami al-Himsi nekkoon eh, eh, mooy eh, ki nga xamante ne mooy waajuru Abdurrahman ibn Jubayr ibn Nufayl al-Hadrami rahmatullah alayhi nga xam ne moom Shaami la Himsi la kon gis nga waa waa Shaama a rahmatullahi alayhi léegi nag mu daal di koy jële ci saxaaba bi nga xamante ne mu ne ibn Nufayl rahimahullahu ta'ala mu ne mu ne sami'tu an-Nawwaas ibn Sam'aan al-Kilaabi yaqul mu ne dégg naa an-Nawwaas ibn Sam'aan al-Kilaabi di an-Nawaas ibn Samaan ibn Xaalid ibn Abdillah ibn Amr ibn Qurt ibn Abdillah ibn Abi Bakr ibn Kilaab ibn Rabi'a ibn Aamir ibn Sa'sa'a al-Kilaabi ñii ne Ansaari la dëkkoon fa nga xam ne mooy Shaam saxaaba la ci saxaaba Yonent bi alayhi salaatu wa salaam yaquulu mu naan sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaquulu yu'taa bil-Qur'aani yawma al-qiyaamati wa ahlihi alladhiina kaanuu ya'maluuna bihi taqdumuhu suuratul baqarati wa aali imraan wa daraba lahumaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam salaasata amsaalin maa nasiituhunna ba'd qaala ka'annahumaa ghamaamataan aw dhullataani sawdaawaani baynahumaa sharq aw ka'annahumaa xizxi xizqaani min tayrin sawaaffa tuhajjaani an saahibihimaa waaw gis daal imaam comme rek xadiisu ki nga xamante ne mooy eh, Abu Umaama bi mooy ci kaw gi rek la la la la indi ngir wane li nga xamante ne mooy lu jàng li nga xam ne mooy Alqur'aan al-aziim kon mu ne yu'taa bil-Qur'aan waaw mu ne dañuy indi waaw mu ne dañuy dikkal indi fil qur'aani teewal al qur'aan yawmal qiyaamati bésub taxawaay wa ahlihi teewal ay ñoñam alladina ñi nga xam ne kaanu nekkoon na ñaamaluuna bihi ñoo ko doon jëfa taqdumuhu lay nekk te kanam te alqur'aan jiitu mooy suuratul baqarati wa ali imran mooy suuratul baqara wa suuratu ali imran wala suuratul baqara ak saaru saar bi nga xam ne Ali Imran léegi mu ne yeneen saa salaam wa daraba lahuma fii la Imaam An-Nawawi yem rahmatullahi alayhi waaye hadis bi daa continué Sayyidina Nawaas radiyallahu anhu mu ne wa mu ne yeneen tubaab saa saam nag joxe na leen ñoo Alquraan rawatina jiitu gi suuratul baqara ak suuratu Ali Imran di nekk ci kanam mu joxe ci ñetti misaal. mu ne maana siituhun na baax de gépp boobu man am na waas fàttew ma leen xaala mu ne yeneen na ka annahuma ghanamatan suuratul baqara ak suuratu al imran bu ñuy ñëw dañuy mel ni ñaari niir aw dullataani wala loo xam ne moo lay keral waaw dulla mooy loo xamante ne ombre la lay jox waaw comme parapluie mel ni ay nuage ay niir sawdaawaani yoo xam ne ñu nga ñuul kukku fees dell ay xéewal baynahuma shaq seen diggante diggante suuratul euh, baqara ak suuratu al imran seen diggante day am benn leer mooy ad-daw mooy shaq leer nañ aw ka annahuma xizqaani wala dañuy mel ni ñaari mbooloo waaw mooy xizqaani min tayrin ci ay picc sawaaf yoo xam ne ñu nga ñu nga dajaloo daal di tallal seen laaf ñaari mbooloo yu wute kenn ngi fii kenn fii mais dañoo def benn group compact ku ci nekk ñu ngi nekk benn tallal seen laaf yi waaw mu ne buñ ñëwee loolu lañ fiy def tuhajjani an sahibihima buñ ñëwee di layal ki nga xamante ne mooy seen ñaari waay seeni waay loolu nag tekkiwul kenn la sahibihima mooy sahib kenn non mooy képp kenn ci nit ñi koo xam ne da nga doon wattu alquran di ko toppatoo di ko jàng sa kem kàttan te di ko jëfe rawatina ñaari saar yi ñoom ñoo lay plaider ëllëg daal di lay layal fa sa kanamu boroom nii la ko al imaamu muslimu abul husayn daal di léegi ginnaaw jàngat boobu jàngat bi nga xam ne mooy beneen lëkkaale bi mu am ak suñu bunt bi mooy comme ni xadiis bi ñu génn mooy ne doy na ci ngëneel baabu ñu ngi buntu fadli qiraatil quraan ngëneelu jàngal quraan doy na ci ngëneel yonent bi alayhi salaatu salaam daal di ñuy yëgal ne yow yawmal qiyaam dañuy teewal alquran ak ay ñoñam alladina kaanu ya'maluuna bi mu leeral fii loo xamante ne nii euh, hadith ba ñu génn nit manoon na ko ci xa noonu woon waaye mooy dafa lëmu woon ci biir wax ji iqra'ul qur'aan fa innahu ya'ti yawmal qiyaamati shafi'an yawmal qiyaamati shafi'an li ashaabi jàngale alquran sayyidina abu umaama radiyallahu anhu ndax kat day dikk yawmal qiyaam di ramuk ay ay ñoñam waaj ay ñoñam ñoñam parce kat ku nekk man ngaa taxaw naan waa ahlul quraan laa waaw <laughs> man maay asxaab ñun ñooy asxaabul quraan tudde seen bopp al quraan yuuna te loolu kàcc la waaw ne man daal lu nekk ci alquran laay dox laay laay laay kii lépp loo xam na gisuma nga ji non loolu man wax leen ma leneen waaw kooku kooku caaxaankat la boo xam ne day taxawaalu waaw waxoon naa la fi nag le fait ñu naan leen alquraan yu na loolu façon abus de langage kese la waaye moo sori nañ nekk alquraan yun quraan yi il faut nga nekk ki nga xamante ne nii day doxe ak euh, sunnaak euh, euh, bu yonent bi alay salaam waaw waaw moo tax yonent bi alay salaam leer woon bu baax ci xadiisam ba nga xam ne siiw na waaw muy xadiis bi nga xamante ne waa as-sunan ñoo ko soloo al imaam an-Nasaa'i sunan imaam an-Nasaa'i moo ko soloowul ci biir waaye imaam Abu Daawud at-Tirmidhi euh, li nga xamante ne nii mooy al ibnu Maaja nakon al imaamu Ahmad rahmatullah alayhi xadiis sayyidina al-Miqdaam wala al-Miqdaad boo ci wax baax na ibnu Maadi Karib radiyallahu anhu waaw mu ne alaa mu ne yeneen saa salaam nee na alaa inni utiitul kitaaba wa mislahu ma'a alaa yushiku rajulun shab'aan alaa arikatihi yaqul alaykum bi haadha alqur'aan famaa wajadtum fiihi min halaalin fahilluuhu wa maa wajadtum fiihi min haraamin faharrimuuhu alaa laa yahillu lakum lahmul himaaril ahli wala kullu di naabin min as-sab' wala luqatatu mu'aahad illa an yastaghniya anha saahibuha wa man nazala bi qawmin fa alayhim an yaqruuhu fa in lam yaqruuhu falahu an yu'aqibahum bi mithli qiraah voilà li ñu ci soxlaal mooy li ci kaw. yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma leen alaa fattar leen nopp yi tey dégg alaa nee naa inni man mi di rasulullah ndawal yàlla sallallahu wa sallam utiitul kitaaba jox nañ ma téere bi muy alquraan bii yonent way saasaan dañ koy teewal yawmal qiyaam wa mislahu ak lu mel ni moom lañ ma jox maahu ànd ak moom moo tax alquraan kese ci alquraan kese naan man alquraan kese doy na ma sama yoon nawul ci sunna yonent bi alayhi salaatu salaam yow da ngay réer waaw da ngay réer parce que alquran manoo koo dégg boo dégg sunna koy leeral sunna mooy leeral alquran yow da nga ma ne jël nga notice baax na jën nga matériel ñu jox la notice bi mais yow notice bi lay leeral mooy jënd nga matériel bi mais amoo notice bi voilà mooy loolu waaw mooy jox nañ la alquran waaye da ngay jël rek euh, euh, lal bi. wala yow matériel bi nga jënd war koo monter xamoo ci dara nga waaye man sama yoon da cee nekk jël notice bi xotti fi ñuy def schéma yi nga xotti teg na ne waaye lii yëpp ay caaxaan la quoi eh, xaaral ma commencé monter te yow ma soo ci monter dara waaw non seulement di nga fa yàgg yàq sa temps bu dee boroom nit a ko moom di nga ko yàqal temps ba pare yàqal ko marché lii la bu dee sa bopp nag di ba pare dem ba ci biir gis ne hee. affaire bi du nii de waaw waaw léegi lan lan euh, euh, euh, lan moo ko waral parce que jagaa jaroolu li nga xam ne moo koy leeral waaw da nga doon jaay bul faale waaw tey moom doo faale moom tey doo faale waaw ndax suñu boroom moo ne wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnaasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruun te suuratu naxli aaya 44 mu ne wa anzalna ñoo wàcc ci yow yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak dhikra tudd yàlla bu mag wax yu bii ma la jox muy sa sunna si li tuba yi na ngir nga ci yeeral jaare ci lin naa ci ñeel nit ñi ma a yónni ci ñoom maa la nga xam ne nuzzi la moom laa wàcce ndànk-ndànk ci ñoom ilayhim ci alquran waaw wala allahum bu ko defee yatafakkaru nañuy fàttaliku seen borom saa su ne di tudd seen borom di dellu ci moom kon nag alaa alaa yëgu ngeen ma yëgal leen inni man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam utiitul kitaaba dañ maa jox alquran waaye mislahu maahu lu mel ni moom muy wahyu bi muy hadith yi ndax kilaahumaa wahyu ñaar yëpp wahyu borom bi la mi nga xam ne moo ne wa maa yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyun yuuhaa waaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam du wax ci li nga xam ne yéen nit ñi moom ngeen xame ba neex lépp lu mu wax man borom bi tabaaraka wa taala maa ko dee maa ko wax loo waaw mu ne alaa waawee alaa léegi rek déglu leen yuusiku léegi ngeen gis rajulun benn waaye sabaana sabaanu rajulun sabaanu biir boo xam waay boo xamante ne benn waay boobu dafa lekk ba kollu bi fees mu tëdd di ko raay wala toog fam nekk nekk ci mbooloo yi ñu dar ko muy jaay ne mooy yëpp sëriñ wala mooy doomu sëriñ wala mooy doomu nàngam di fuuy fuuylu waaw waaw beneen bi muttaki'un ala arikatihi daldi eh, eh, eh, sukkandikoo ci jekki kaayam yi waaw ñeme yàlla nag daq la koo nar ëkk mën a nar waaw bu ñuy wax nag muy wax ay mbir quoi <laughs> waaw daldi toog ca lalam ba nag bi nga xam ne dañ ko ko taaralal mooy arita mooy ab lal def ko ba mu nooy ay pufam yeneen saa salaam billaahi moom la yàlla yónni de nga xam ne ñoom léegi a ngay si nga xam ne ñii ñi di àddina lañ sauf que diine ji ci la ñuy jaar ngir tedd ngir doxal seen àddina taalibe yi yor yépp parce que loolu lañ leen xamee ah seen maama doon diw woon boo ñëwee fu gën nooy lañ leen di tegal ñu toog waaw moo tax mu ne mu teg nga gis ko mu wiiru ala arikata ci lalam nga xam ne dañ koo taaral ci ay ay ay tuf yu nooy waaw léegi léeg sax li alxuraan di li yooyu saa saam di xaraamal yépp ay ay daru ay deru segg lañ ko defare yooyu mi tere woon ñuy toog am ñu ñuy toog ci ci deru ay ay ay segg moom mu jël ko ngir wane ne moom ku kawe la wala ay deru gaynde lañ defare li nga xam ne puuf bi muy toog wala fi nga xam ne mooy ngàngunaay gi muy toog ay ay peau lañu ko def nag muy muy jaay mel ni waxoon naa leen ka nga xam ne mooy Mobutu moomee nga xam ne sol mbaxana ma nga xam ne ca deru léopard ak yooyu di jaay ne moom mooy le roi de Zaïre moom moom Mobutu Sese Seko Kuku Ndumbe Wazabanga voilà kon loolu yëpp ay caaxaan la waaw mooy boo leen gisee xam ne ñii ay bakkan yi ñoom seeni bakkan moo leen moom ay niti bakkan képp lañu waaw waaw jànguñu xam-xam jànguñu xam-xam sottiwul demuñu gëstu ji dara di mbubboo fa ñu bokk wala fañ leen di askanale waaw muttakin li mu jekki moom moom li mu wéeru mooy ala arikata waaw nan nag bay na naa waaw waxu ku ku ku kollam fees la de <laughs> kollu ma la duy ba fees tell ñuy wax mu naan aleykum bi hadal qur'an yeneen saa nee na yaqulu waajaa nga naan aleykum bi hadal qur'an maa ngi leen di dénk alqur'an ji aywa téye leen ci alqur'an di jaay ne nag di jaay ne mu ne moo gën a gëm nit ñi alqur'an moo gën a bëgg nit ñi alqur'an waaw fa ma wajadtum fihi min halalin fa ahillu lépp lu ngeen fekk ci muy daganal na ngeen ko daganal waaw wamaa wajadtum te lépp lu ngeen fekk ci alquran fii ci biir alquran min xaraamin ci lu xaraam fa harrimu na ngeen ko xaraamal di wax ca kaw ñu naan oh bi moom dëgg defe waay buy tudd alquran da ngay gis ni nga xam ne noonu la xaal yi day aalu ma ne moom aaluk saytaane la de billahi bu leen lool jayee yii yëpp cinéma gu muy def la bu ne woon moom domb wala ñu miin du waxe nii de waaw dani nag yéen fuur yi yéen lay nax ci cinéma wam gi nga xam ne masula sax may sàppi ma toog ak kaalaam gi waroon na am kersa boroomam du ko gis waaye daal gëmul yàlla dëgg-dëgg sax day wax lu ko neex waaw waaw yonent bi alay saa salaam ne alaa yëgu ngeen ma yëgal leen mooy wax wax jooju wax ju yàqu la waaw alaa yëgu ngeen ma yëgal leen laa yahillu lakum eh, eh, lahmul himaar al ahli waa ji loolu lay wax alquran bi yàlla di di di tere façon euh, euh, ndawal yi ñu mën a lekk ci rab yi boolewu ci mbaam sëf laan laan boolewu ko ci mbaam xooxoo yàlla boolewu ko ci de te suuratul maida ba muy wax yi nga xam ne moom mooy moom lañ xaraamal lekk loolu bokku ci mbaam de tudd ko ci mbaam sëf waaw laan bi ñuy takk sareet muy bay tool yi di gaa yu bari di ko dulli kese mbaam moomu moom yàlla neewul bu leen ko lekk waa léegi na dem lekk ko yoneen saa sam ne loolu maa ko xaraamal te mu ngi ko xaraamal keroog yawma Xaybara waaw kama qaala sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu wal hadiis bi sahihayn mu ne yawma lamma kaana yawmu Xaybara da'a rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam Abaa Talha fanaadaa anna allaha wa rasulahu yanhayaanikum an luhum al-humur al-ahliya fa innaha rijs waaw allah sayyidina anas ibn malik ibn nadr ibn damdam waaw al-ansari radiyallahu anhu mu ne keroog bi nga xam ne ci la bésub xaybar am yonent bay saa saam dafa woo ki nga xamante ne mooy bàyyi jiit leen bi mu àndaloon keroog ci jógee ci <laughs> tukki boobu mu supporté woon ko ba euh, maamu biñ jóge te Xaybar lañ jóge woon tamit waaw bi yoneen saa sallam supporté Sayyidatu Safiya binti Huyayyin al-Haruniyati al-Haruniyata ko jox woon ci sëtu sëtu Harun ibn Imran ala nabiyyina wa alayhi rida euh, euh, salaamur rahiimur rahmaan moom moom lay ànd mooy Abu nga xam ne bi giléem yoneen saa salaam daanu ñoom ñu daa daanu soxna si daanu rek moom mu sutit ci mbaam ci ci gëléem gëm yéegoon te supportoon Seyna Anas awaa Talha moomu te loolu lépp Xaybar la woon moom la woolu waaw fanaadaa ngir yoneen saa salaam wax loo ko lii anna Allah ke ne yàlla wa rasuulahu ak ndawam bi yéen hayaanikum ñu ngi leen tere ñoo leen tere an luhumil humuril ahliya ci ndawalu yàpp li nga xamante ne mooy mbaam sëf ndax fa innaha rijs moom so lii la sobe la te moom nit ñi dañoo xiifoon togg li nga xam ne mooy mbaam yi ci cin ba mu ñor yeneen saa saa wax ko ba mu leen ko waxee ñu këppale te loolu amul ci alquran kon waxi caaxaat yooyu ngay dégg ñenn ñi di ko lawal di ci naxe ñi nga xamante ne nii mii ñu xam-xam wala xamuñu wala bokk seen bopp daa nooy wala ñu ngi xoole ne mooy mooy doomu diw parce que am na ñoo xam ne ñoom seen problème mooy diw eh, c'est que diw mooy doomu diw ko waa loolu du ci dara laa wax waaw waaw loolu du ci dara dara dara dara dara dara loolu lépp ay poudre la de perlin pampin xaw ma ngeen koy wax ay poudre la muy naxaate kese waaw bon affaire bi il faut pas être complexé waaw gis nga nit nit bum complexé waaw bum complexé de waaw bu mu complexé mukk waaw ah waaw xam nga lan la nit jànge na fële ca ca Makka wala jaa université Madinatul Munawwara sariya sax la def alhamdulillah bu ko ñaane de ñaanal ko yàlla barkeel ko waaye yow rien ñu wax la lool warula tax rek da mel ni xamatoo dara ci kanamam mukk waaw déedéet yow li nga xam sante ko yàlla même bu dee mosoo dugg benn université man nga jàngal waa université bi yëpp waaw parce que xam-xam dëjuwul ne ci université bi laa nekk ku fi ñëwul doo xam te xam nañ léegi ñun université yi ni ñuy jànge ah tous les domaines confondus nag mathématique chimique littérature géographie euh, biologie naka noonu tamit pharmacie euh, euh, lettre ñépp ci yam histoire charia lépp gaa yu bari dañuy jàng ndax notes yi ngir am ay diplôme waaw gis nga lycéen wala collégien bi def devoir am wala compo ci li nga xamante ne mooy composition ci ci ci ci ci primaire leçon ya mu def ba pare ba mu ko defee boo mooy wala examen bac ñu def bac histoire wala physique ak chimie surtout histoire yi nga xam ne ay mokkal ak côté yooyu ah waa ji gis nga bi defee examen bi ñu ne am na. boo ko xaaree ba trois ci biir vacances trois semaines après boo mayul boo ko laajaatee même question yi du la tontu fàtte na leen lu tax parce que comme day jàng li nga xamante ne mooy ay diplôme waaw te loolu nag moo am fépp du ñëpp ko mel noonu alhamdulilah waaye loolu moo ëpp léegi moo tax nit ki mën na ay diplôme de waaye yow mi nekk autodidacte ci domaine boobu mooy yaa ko jàngal sa bopp def say recherche ba pare ndax dalaa yitteel am nga looy def mais danga koy bàyyi di ko utal jot di ko utal temps uniquement ngir chercher loolu ngir def bast ci loolu wóor na mën nga cee nekk spécialiste boo xam ne kee doonu ko sauf que nag moom sa science est sanctionnée par un diplôme alors que yow ta science n'est pas sanctionnée par un diplôme loolu mooy différence bi loolu kese la alors que yow sax fuu fuu waaw da nga foog ne paa yi jàngale majaalis yi nga ne bon paa yi de war naa xamuñ waroo ñu xam dara ay aruut ak yooyu xamuñu ci dara xam nga euh, lama ma <laughs> suñu <laughs> xarit la doon wax day saat suñu grand bi <laughs> yàgg na ay deux mille sept yooyu deux mille huit waaw ca kaw mbokki kaw lax la mu ne paa bi am na daal lu wax ba wax turam waaye euh, euh, wax sant bi wax wax xaw ma nan erreur waaw xaw ma loo erreur lu mel noonu man ah, début bi xamuñu waa ji erreur mooy lan waaw mais après dëgg de pas bi c'est dafa aayoon arud arud mooy versification en arabe buxur yi ngay yi ñuy yi ñuy yi ñuy tëggee boo bëggee def shi'r ah ay xasida ci arab yooyu noonu dañ ci aayoon lool. doon yoroon ay majaalis yu mu doon def nit ñi di ñëw di ko fa jànge dakee aaya aaya aay ba nit ñi di woowee xaw ma loo ërut xaw ma njaay ërut nooy <laughs> arun <laughs> mooy yow yaakaar nga ne pas boobu xamul li parce que jaarul université léegi gaa yi jóge université ñoo ko daq boo ko yaakaaree dee ko de <laughs> loolu mooy problème bi loolu mooy problème bi loolu boo tax loolu nit bul complexe yenn yi yenn yi da dara waaw poudre de perlimpinpin képp la ah boo xam ne moom lañuy ñuy wasaare ci sa kii yi ngir nax la képp <laughs> poudre yooyu nga xam ne naxaatekat yi daa yu yàgge moom lañ doon joxe <laughs> ngir di la nax naan daa am ay ay ay ay ay ay ay yoo xam ne yu màgg la dara waaw naan c'est miraculeux <laughs> te daraje baaxul non seulement inefficace amul benn efficacité amu ko ba pare lay sonnal da boo may wujural la beneen jàngalo yooyu nag bu la ci kenn ndax waaw ay doomu diw laaj bi sëriñ may bàyyi may diw yii kii mooy yii kii bàyyam mooy yii xaati bu mag bi loolu lépp waxagoo dara waaw loolu lépp il m'a pas convaincu d'avance ndax lisaanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu falam yabqa illa zahiral wajhi wa dami waaw léegi li Zuhair ibn Abi Sulma wax mooy dëgg gis nga nit daal ah kayin wa ayin lan la ko commencé di bi muy wax ne minimri in euh, euh, laka mu'jibun ah <laughs> ziyadatuhu aw naqsuhu fi takallumi fi takallumi waaw